waaye même boo nekkee mag gaawal nga tuub dab ak laata ngay faatu li nga xam ne moo la rëcc sa jamono yu ndaw mooy jamono ju ngay ut xam-xam di ko ute jaare ko yoon wu baaxul mu ne koog yowmal qiyaam du am bés bañ koy laaj day tay ko xisaab lu dul ay ay ay musiba ak ay yeddaangeek mbugal lu tax mel ni ñu ne ko lu tax mu ne li anna ilmahu ndax xam-xamam boo bële mu amoon te yàlla taxul yasiiru xujja day mujj nekk lay contre moom day nekk lay waral ko xadan ëllëg bés ba ñuy àtte alayhi ca kawam xujjatun alayhi xadan faxsha kon yow cam si yow sama mbokk ragalal tilkal xujja lay woo wële ma lay wax te dara waralu ko woon lu dul yéene gu baaxul woon moo tax yonent bi aley saa ci xadiis sayna Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu nee na bokk na ci ñett ñi njëkk a mbugal yowmal qiyaam dugal leen safara bokk na ci boroom xam-xam boo xam ne boroom bi da koo joxoon xam-xam waaye nag malheureusement au lieu mu sant ci yàlla jaamu ci yàlla te wut ko te yàlla tax mais leneen a tax mu ciy jënde àddina ki yi sëñ bi doon wax nii rek radiyallahu anhu mu ñëw borom bi taxaw loo laaj ko xam-xam ba ma la joxoon loo ci def mu naan dama cee defoon lii ak lii mën a ko wax nga lu wuteeg ni mu demee waaw da nga koo utoon ngir nit ñi ne diw moo am xam-xam diw moo mën a moo goy moo dégg fiq ak mooy façon yu mel noonu daal waaw diw moo xamoon lii moo mënoon lii léegi waxoon nañu ko loolu laa lay bàyyee te loolu la yonent ma ne saa saa doon wax ci hadis bi ñu la woon fële ne képp li taxoon sëriñ bi ne woon affaire bi daa nekk gis nga mooy setal sa xol nekk ci kii fa waajibun ala al ibaadi turran jam'uhuma jam'uhuma likay yanaalul ajra dafa war ci jaam ñi ñépp kenn génn ci kenn manula permettre sa bopp naan damay jaamu yàlla tu ma ko sellal ndax borom bi lu sellut du ko nangu inna allaha tayyibun laa yaqbalu illaa tayyiba loolu la rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam wax inna allaha borom bi tabaaraka wa taala tayyibun dafa teey laa yaqbalu illaa tayyiba te du nangu lu dul lu teey waaw kenn mënu la permettre boppam te lool moo taxoon al cheikh Abul Hasan ash-Shaadili radiyallahu taala anhu doon wax naan képp koo xamante ne nii man lam yataxalxal fi ilmina hada képp koo xam ne duggoo ci suñu xam-xam bii mooy xam-xamu biy sellal jëf biy sellal xolu jaan bi dindil ko gakk-gakk yeeg tëdim tilim yéeg salte salte yi branché ko ci boroomam <coughs> képp suñu xam-xam bi ku ci duggul kooku day faatu ba pare buy faatu ci ci kabaa'ir yi lay nekk ci kaw bakkaar yu mag yi te du ko yëg day jàpp ne fii mu ne li muy def baax na léegi te yow te feebar yooyu ñoo gën a garaw feebaru xol yooyu looloo taxoon mu ko doon wax radiyallahu ta'ala an ash-Shadhili affaire bi loolu la kon moom la laan na nag yonent bi saa saam ne waa borom bi ne ko voilà mooy waa keroog yonent bi saa saam da ne <laughs> ñu ngi doon wax li yonent bi saa saam ne borom bi nee na man amila amalan ku fi jëf benn jëf daal li ma koy bokkaale kenn ma bàyyi kook la may bokkaale la. moo tax waa jooju noonu Seydina Abu Hurayra ne yonent bi saa saam moom la wax bokku ci ñi ñetti ñi njëkk a dugal safara ëllëg. boroom xam-xam bi nga xam ne boroom bi da koo jox xam-xam ñëw na ko xam-xam ba ma la joxoon mu naan defoon naa ci lii defoon naa ci lii mu ne ko waxoo dëgg de li nga wax wuute na ak li am da koo waxoon ngir ñu ne diw am na xam-xam ak lii te nit ñi waxoon nañ ko ci loolu loolu moo doon sa fay loolu laa la bàyyee ne ñu dugal ko safara ci saasi wal iyaazu billah kon nag moo tax sëriñ bi radiyallahu anhu ne faxsha gis nga sa xam-xam boo bële ndax waa ji gaawul tuub te ko ci bon yee day nekk xujjatan gadan xujja ale gadan alayhi faxsha kon ragalal day nekk lay contre yow de bu ëllëgee kon nag ragalal tilkal hujja lay wu won wala mu nar a dal sa kaw ëllëg léegi nag ginnaaw lool nag mu ngi lay wax nag li nga xam ne mooy jariñ ci xam-xam mu ne fa nafi'ul ulumi aydan ma afad sahibahu xashiyata xaaliqil ibadi waaw mu ne fa nafi'ul ulumi li nga xam ne mooy jariñ ci xam-xam yi aydan ba léegi xam nga am na lu la ci waxoon ne da koy jariñ ah ne bu tuuteem ah bil ilmi ci xam-xam moo ëpp bi nga xam ne dafa bari te àndul xam-xam mu ne kon fa nafi'ul ulumi aydan li nga xam ne nag mooy jariñ ba léegi ci xam-xam xam-xam yi la ciy jariñ mooy maa afaad la nga xam ne day day day jariñ ah di andil saaxibahu boroom xam-xam ka ko am alhamdulilah xashyata ragal xaaliqil ibaad ki nga xam ne mooy aji bind jaam yi muy boroom bi xam-xam balay may ragal yàlla mu ne a jàppal bii mooy bi nga xamante ne mooy bokk na ci lii mooy xam-xam di baax njariñ laa ngoog bii mooy njariñ bi bi bii la bii moo baax waaye boobu nag moo lay joxaat leneen mu ne wa dulla wa zuhda wa kathratal adab wal iftiqaarin wa tawaadu'in jadab mu ne wa la ba léegi xam-xam boobu di jariñ te di la jox ragalu yàlla moo lay joxaale wa la nga wàcce sa bopp xam ne yow ko torox nga ci sa kanamu boroom doo dara waaw waaye ci kanamu jaam yi doo yëkkati mbagg de di leen jaay ne maa am lii maa xam lii wala may doomu diw wala maay sama maama doon diw déedéet waddul la dangay wàcc waaw da ngay torox wàcce sa woppu xam nga innaka bi jaam nga waaye wa zuhda may ko mu dëddu lépp lu borom bi du dëddu alal de déedéet daal yonent bi saa saamu wax na comme ni ne ci saxiix yi wax Seydina Abd Amr ibn al-Aas radiyallahu ta'ala anhu ne ko ni'mal rajulu al maalu saalih ak a baax al maalu saalih alal nga xam ne dafa sell te yiw te teey lirrajuli saalih ngir nit ki nga xam ne dafa sell dafa teey dafa baax moo tax alal li ñenn ngi jàpp ne du mooy sànnil dëddu àddina sànnil compte yi demal ci àll ba wut benn mbaar boo xamante ne fu ngay dëkk bu nit ñi naree ñëw sax nga dawaat feneen loolu tuddul zuhdu déedéet kooku dëdduwul àddina ma ki dëddu àddina mën naa gérer palais ëpp alal ci réew mi wala ci monde bi ba pare gën a dëddu àddina ci kaw suuf alaysa suleymaanu nabiyullah sallallahu alayhi wasallam est-ce que gënul woon min xiirati xalqillah ci gën ci ñi borom bi mas a bind ci kaw suuf te xoolal li ko borom bi joxoon lépp ne ko fam nun aw am sik bi ghayri hisaab maa la jox lii lépp ngelaw yeeg yëpp tàggatal la ko lépp ak jinne yeeg seytaane yu bon yi ñuy ñuy daw ci say ndigal te manu ñoo bañ ne ko nag joxeel ci li ma la jox fam nun aw am sik wala nga téebul jox kenn bi xayri xisaab loo xam ne man sama borom duma la ci xisaab du ma la ci àtte ëllëg moo tax koo dégg mu naan xarit naan Seydina Souleymane alayhi salaam ëllëg mooy yéexam mooy yonent bi mu jël dugg àjjana parce que boroom bi alal jam ko joxoon la koy xisaab loolu du wax ju jub suñu borom a ko weddi ci alquran ne ko fam nun joxeel aw am sik wala nga téye bi xayri xisaab loo xam ne duma la ci xisaab léegi nga bëgg ne kooku dañ koo yéexloo fële moo tax yooyu du waxu dara waaw. xadiis la du xadiisu dara kon bu boobaa xadiisu mawdu la loo xam ne dañ koo dañ koo fomenter dañ koo créer du dëgg yonent ba ne saa saa ma solo wax lool kon <coughs> affaire boobu foog mu leer dëddu àddina tekkiwul naa naa saraxe li ma yor lépp joxe ko génn ci sama alal yi sama njaboot yéeg lépp walaa kaana naan damay jaamu yàlla waxul lool déedéet mu ne wasdul la kon xam-xam balay may ak wàcc torox wa zuhda ak dëddu lépp lu dul borom bi na sa poche yi fees ak alal compte yi waaye sa xol déedéet foofu bu ko may alal bu ko may mbindeef foofu sa borom kese na fa ne waaw kooku bu amoon alalu àddina yépp kooku mooy ci dëddu àddina ndax xolam mayu fa kenn mooy bu ko ñàkkoon tey ak ñàkk doom alal ji muy bari bu ko ñàkkoon tey ak ñàkk doon ju suuf doon doon ju suuf ñoo ñooyam te sëriñ bi dina ko leeral tamit insha allahu taala ci biir mu ne kon <coughs> xam-xam di nga xam da lay may ak torox wa zuhd ak dëddu leneen lu dul borom bi tabaraka wa taala wa kasratal adab waaye may la nga bari ay teggin waaw